mooy affaire mooy rey nii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee mooy du fa wuute duñu gis kenn rey kenn rek ñu ne waa ji moom mépp kon moom mutaammidan la moo ko tey déedéet loolu dañ koy seet loolu dañuy seet est-ce que waa ji moo ko tey walla déet ndax ndax ndax ndax rey dafa am ñetti façon dafa am ñetti façon yu wuute mooy bi ci njëkk mooy comme li aaya bi wax mooy qatlul amdi mooy rey goo xamante ne boroom moo ko tey waa ji moo tey comme niñ wax sànq fekk benn waay mooy c'est c'est prémédité voilà moom acte prémédité la boobu moom taxul ñuy wax boobu moom la ñuy wax nii boobu mooy bi leer mooy bu ñu naan rey sax joyal ko boobu luñ ci gën jublu moom lan suñu boroom ne man qatala mu'minan muta'ammida képp ku rey julli te tay ko léegi loolu mooy waa ji ñëw fëgg waa ay eh, eh, waajal mbiram teg planam ne diw moom bu ñëwee naa ko liquider diw ñëw mu liquider ko wala mu dem fekki ko liquider ko wala ñu yónni ay gaay ñu dem liquider waay ñu yónni ay gaay ñu dem liquider waa ji léegi yooyu yëpp mooy ay rayu tayef la walla mu jëlu ab ab ab gourdin làqatu bàyyi ba waa ji mu daldi di koy rimb waa ji waa sedd ci saasi wala mu bàyyi ba mu romb mu xoj ko wala mu fekk ko muy nelaw mu daal di koy xoj ba mu faatu yooyu yëpp loolu mooy yu mel exemple la voilà loolu mooy acte prémédité la waa ji moo ko tey loolu mooy bu njëkk bi loolu lañ naan qatlul amdi voilà mooy daal ci gàttal nga jël loo xamante ni nii ci aada ku ñu ko dóor mu dee waaw nga jël kuuruk weñ fëgg ko nit ci bopp te en général loolu day rey nit nga dóor ko ko wala nga jël lu ñaw daldi koy jam comme dabbuus comme paaka daal koy daal koy rentrer ci xol bi voilà wala nga jëlub jaasi daal koy cor ci baat bi wala yooyu yépp nga jëlu bunduqiya sawaay daal di ku ne tël mu daal di wadd wala nga jël benn nu mu tudd poson def ko ci lekk wala wu naan daal koy jox mu lekk ko daal di sedd yooyu yépp loolu mooy shib mooy qatlul amdi rey goo xam ne danga koo tey kooku nag am nay àttee boppam dinañ ci ñëw beneen façon rey bi bii nii bu njëkk bi qatlul di boroom xam-xam yépp ci dëppoo ñoom ah, mooy ñoo dëppoo ko ne lii nii am na existence façon bii voilà ah, mooy ne façon ray bi fa mooy ray boo xam ne tayeef la boobu ñoom ñépp ci d'accord mu des beneen muy nag shibhul amdi al qatlu shibhul amdi ray goo xam ne dafa niroog tayeef dafa niru ne waa ji non waa ji moo ko tay quoi non on ne peut pas dire moo ko tay mais mbir mi niru naa tayeef quoi waaw waa ji daal saay kii mooy waajoo xam ne dafa meroog benn nit dafa meroog benn nit mu daal di làqatu fenn di xaar mu romb mu romb mu jëlub yar dóor ko ko bëgg a xeex ak moom ngir daal di dóor wala mu dóor ko sox mu daldi di koy yónnee danga ko loxo bi ba mu baax bàyyi ba waaju romb rek mu daldi di koy yónnee muy benn tuubaa jaarim boo xam ne moom la jox waa ji ci kaabaat gi walla ci biir bi waa ji daanu sedd walla mu jëlub yar bàcc ko ko waa ji faatu ndax da koo mere walla sëriñub daara bu doon yar ay ay taalibeem di ko dóor waa ji far xale bi jaari fa faatu waa wala waajur wu doon yarub doomam fëgg ko mbejtël mu jaare fa ne këlëb ilal barzax loolu mooy xam nga yii nii yépp danga am ne korpeñ quand ci biir en général du rey nit quoi jëlub yar dóor ko nit en général du rey nit en général mooy ne waa ji ba mu ko koy dóor am na lu jox seen diggante mooy soit da ko bëggoon a yar ku yar nit la walla ko ku mu mere la mais moom jublu ci woon du tout pour rey te loolu mu jël li mu utiliser en général du rey nit ñaata yoon lañ fi mbéj ay nit daa tax ñu dee loolu taxul ñu dee waaye euh, comme waa ji tooñ la di dal nga jëlub xeer xaañ ko ko tël mu dal ko ci ndom walla ci doq waaja ne këlëb gaa yi ñëw xool médecin légiste bi daal di constater sa mort kooku mooy ne yii nii lii nii mooy ne boo xoolee côté waa ji moo ko tey quand moo jël mbir mi xaañ ko ngir mu dal moo dang ko korpeñ yónni ko Tuubaa njaareem ngir mu dal kii moo jëlu yar di ko dóor ngir mu dal côté boobu da nga naan kii côté boobu tay am na fi mais sauf ko li mu utiliser en général loolu da dul rey nit mooy loolu lu rayaate loolu moo tax ñu tudde ko alqatlu shibhul amdi boo xam ne dafa niroog ak tayef ak dafa niroog tayef ci côté intention wu maa ko de maa ko tay def ko mais mu mu bañ a mu bañ a bokk ak moom nag ci côté wu li mu utiliser ak tamit yéeneem nekkuloon ngir rey kaa bii nag ku mel ni suñu fuqaha yi Maliki rahmatullah alayhi ñoom reconnaître ñu lii waaw ñoom par exemple ñoom reconnaître ñu façon bi ay qatlu shibhul amd ñoom dañ ne noonu qatl rey daal ñaar am di nga njëkk a wax ak bu mujj di ngay bëgg a wax kanta ay qatlu shibhul amd gi nii am ñoom reconnaître ñu lool moo tax sax newuñu fi di ko jox ab ab di ko jéem a définir rek di wax naan mooy liiw wa di ko joxe exemple waa ñoom ñu ne daal alxuraan ñaar la wax yu leer te loolu maaliki yi wax ku mel ni ñoom imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhi moom it ci lool lañ d'accord ñoom dañ ne daal rey daal loolu amu ci rey daal sawaay ay qatlu shibul amdi ak euh, façon partie bi kii bi euh, différenciation bi amu ci rey daal mooy soit nit ki da koy tey comme bi nga wax wala bi ci mujj léegi nag moo ñuy defal transition bi ci tegu bi ci tegu mooy qatlul xata yi mooy rayeef goo xam ne waa ji nag dafa juum mooy par njuumte la rey waa ji ñu ne ñun loolu rek lañu reconnaître maalikee yeeg imaam ibn Hazm rahmatullah alayhi na ko noon imaam ibn Sa'd Layth ibn Sa'd aalimu Misr mbokk imaam Maalik boo bëri ndax Medina la dëkkoon après daal di dem Misra di yónnanteeg imaam Maalik seen lettre yu am solo yoo yële moom imaam al mi nga xam ne moom la imaam Shaafi'i nga xam ne xamu ko woon imaam Shaafi'i gisu ko woon xam nga imaam Shaafi'i taalibe imaam Maalik la woon newoon Medina doon jàng ci imaam Maalik ba mu fa jógee nag ginnaaw bi imaam Maalik génne àddina mu commencé di wër ci àddina bi bi mu àggee Misra fekk fekk imaam Layth génn na àddina mu fekk fa taalibe imaam Layth yi ak ay mbindam ak yooyu bi mu xoolee ma imaam Shafi'i mu ne laa ilaha illa allah al-Layth afqahu min Malik walakin al-hadd ma'a Malik imaam Shafi'i rahmatullah alayhi bi mu gisee eh, mbindum imaam Layth ak taalibeem yi mu ne mais mais al Layth est kon imaam Layth moom moo gën dégg fiq imaam Maalik fuuf waaye nag bayre bi ak li nga xam ne mooy li siiwaay geeg ak barke xam-xam beeg yooyu yépp yi mu àndal yépp loolu imaam Maalik la ko suñu boroom jox moo tax ngiiru imaam Layth ngir imaam Layth amul ngiir amoon na nag boroom xam-xam la nag boo xam ne mooy imaam Layth fii mu ne. micro territoire boo ko defoon kenn xamul imaam Layth presque génnal ci mbedd non ñun moom waxuma Dakar moom yee yee imaam Layth la moom laa doon wax keroog ne gars yi Layth sax lañ lay koy Layth <laughs> mais imaam moo mais imaam Shafi'i moom imaam Layth boobu mu doon wax naan moo gën a dégg fiqh Malik imaam Malik rahmatullah alayhi moom tamit ci loolu la d'accord nee na daal rey daal ñaaraam meurtre par préméditation ou meurtre boo xamante ni mooy ray boo xamante ne ni waa ji tayu ko xata voilà bu xataa bi nag ñépp a ci d'accord mooy bii xam nga bu bu bi ci milieu bi rek la ñépp d'accord la Maliki yépp imaam Layth ak imaam Ibn Hazm ne non non ñun d'accorduñ ci ne loolu existe na ñun ñaar rek lañu d'accord mooy ray boo xam ne waajee ko tey ak rey boo xamante ne nii waa ji dafa juum léegi dafa juum mooy la mooy par exemple voilà comme joxe exemple comme ni nga joxe exemple fële ndax tasawurul masala fekk amul rek daanaka li ngay wax moom du leer mooy nit ki man di man di def tasawurul masala mooy di mën a imaginer masala bi xam de quoi s'agit-il ñu daal di koy image jox ko ko en mu am image bi image ko ne ko par exemple lii moo tax léeg-léeg dinañ la joxub règle du leer nga naan waaye lii moom règle bi moom ñu jox la benn théorème boo xamante ne xaw ma de Pythagore ak Tali Thalès théorème de Pi de Pythagore aw Thalès mbir mi du leer dara mais. il suffit mato bi daal di la ciy jox ab exemple moom bu dee ci ñuy comprendre exemple yi man moom je suis extrêmement nul en man moom fukki exemple ak juróom-ñaar boo mooywul taxul ma xam x bii lan moo tax bañ ko mooy y bi mu war a joxe xaw ma ñaata ak ñaata boo duggee ci x yi rek mooy yóbbu nga ma ci labyrinthe boo xamante ne nii xaw ma mur yi lu leen wutale moom moom mat ndeysaan màtt na ma bu yàgg manuma ci dara léegi euh, mu ne voilà mooy tasawurul masala de quoi s'agit-il réellement mooy da ngay joxe exemple yi day tax mbiri di leer euh, maal amsaali yattadixu al exemple yi dañuy leeral wax yi léegi kon euh, léegi ginnaaw bi nga joxee nga ne ma gi ginnaaw bi nga joxee exemple rayu koo xam ne rayu tayeef par préméditation acte prémédité ak ray goo xam ne dafa niroog moom bu ñu taytab du moom léegi jox ma exemple ci fii nga troisième partie bi nga tudd muy al qatlul xata mooy ray bi nga xam ne njuumte la dama naan la boobu mooy bi nga xamante ne mooy ne waa ko mooy waa ji aji aji raye ji ki raye moom jubluwul sax ngir def loolu acte bi ci boppam la bëggul woon a def te tamit ki ki bi dal ba waaj a dee mooy waa ji ñu rey le tuer kooku moom moom bokkul woon sax ci viseur am moom xalaatu ko woon sax te tamit jubluwu ko ci woon wala rek mooy benn ci ñoom mais mu ngi doon def acte bi mais masula xalaat ne comme comme euh, masula xalaat ne am na nit koy ñëw interposer ci kanamam quand waa joo xam ne dafa taxaw di dox dox dox comme gars yi bëgg euh, affaire fitness yo euh, fitna kii nu mu tudd footing yooyu bëgg foo leen romb ñuy mel ni boxeur après buñ dawee tuuti buñ xawee kii tëb xaw a tëb noonu daw sànni ñaari kurpej noonu daal di romb noonu daal di dox waa ji def noonu ngir xaw a xaw a rek yëngal bopp bi noonu jël foq ko fii tëb voilà cëppi cëppi tuuti xaw a sànni ñaari kurpeñ ci air bi rek am benn waay doon romb <laughs> mu ne ko teel waa ji de <laughs> xam nga kooku <laughs> mooy même bu dee acte bi moo moo moo moo moo tey def loolu mais quand même yaakaarul woon ne. neewul woon ne diwa ngi ñëw xaaral ma cëppi cëppi tuuti yëngal sama bopp bi dóor ñaari kor peñ quand même <laughs> ngir mu dal ko <laughs> par exemple kooku noonu kooku noonu moom loolu du ko ci fekk. xam nga waa jooju moom jubluwu ci woon tey ma rey waa ji <laughs> moom c'est que yaramam laaj des fois muy cëppi cëppee que yëngal bopp bi après dóor benn kor dóoraat noonu ci air bi. waa ji daal di romb mu ne ko tëll waa ji daal ñu laal baat bi. gis ne waa ji waaye sawaay waa ji sedd na ko waa kooku loolu mooy <laughs> exemple kooku rayu kii la kooku tayu ko wala waa joo xam ne ab gibier moom ab chasseur la quoi moom fii mu ab chasseur la boo xam ne bu mag la mu dem ci àll bi fi nga xam ne ouverture de bu dee France ouverture chasse bi daal di commencer mu dem ngir daal di rey sanglier bi comme ñoom ni ñu koy waxe wala gibier bi daldi koy viser daal xool ci lunette am boobu mu def ci pistolet bi xool xool xool ba ba ba ba ba jub ko dóor bal am benn benn jóg ab jógër xaw ma daal doon romb bal bi ne ko tëll waa ji wadd loolu rayu est ko tey non acte non prémédité la acte non volontaire la non mu ndax moo ko rey moo ko rey si ndax bal bi ci moom la moo tiré quand mais mais da koo tayul voilà wala waa joo xam ne day fo muy fo ak benn waay daal di koy pousse quoi ne ko yow non yow yow xoola sama waaj ji moom nag fii mu ne du yëngalu yaram bi quoi rek pousse ko noonu waa daanu far dee kooku kooku kiiwul kooku xam nga ne kooku loolu mooy en général loolu du rey nit loolu du rey nit am na tamit ci reyu njuumte voilà reyu njuumte euh, boo xam ne day xaw a niroog li Seydina Usaama def mooy waajoo xam ne mooy xare daa am comme ñañ rayoon ñenn ña ci yenn xare yañ gisoon fekk ñoon ni ñu ay jullit lañ woon ba yeneen time ay saar saam daal di woon mer daal woon mer ci affaire boobu ne yéeféer yi jullit ñi waruñoo jaarook taal mooy le fait ñoom ñu nekk fa ba gaa yi ndax dafa yónnoon benn armée ab sariya gaa yi dem ndeke ñi ñu rey ay jullit ñoom ci lañu woon mooy ne ñooñu par exemple yow nga jàppoon ne waa ji ndax moo yéefar yée fi ànd comme ña ñu force woon indi leen Badar kuñ ci rey mais waa ji da jàpp ne ki yéefar la mais ndekete waa ji du moom voilà mais loolu mooy après lay xam ne waa ji noo nekk ki ma rey jullit loolu mais bu Seydina Usaama bi day dugg ci deuxième partie bi mooy waa ji nga xamante ni boobu la xaw a gën a nirool même bu dee ne bokkuñ cent pour cent ndax kii moom wax na ko mais moom subha ak moom lënt-lënt moo dugg ci ay mbiram mooy net kii da ko wax ta'awudan moom mu interpréter que kii nii da koy tay taylu gëmul li muy wax léegi nag bu ñu xamee yii nii kon lii foog naa exemple yooyu <laughs> exemple ray koo xam ne waa ji <laughs> waa rayum njuumte la foog naa leer na suñu apprenti boxeur bi moom rey na waa ji ci zéro quoi <laughs> mook waajee niru nag waajoo xam ne ak bëggee fi taekwondo mooy deux rek mu yëkkati tànk bi noonu di tooñ gaay di leen wan naan eh, saay xoolal fii waa ji gestu rek mën a ko tël ci lex bi waa ji wadd daal di faatu <laughs> loolu rayut loolu rayut ray boobu moom moom tayu ko léegi nag léegi nga am na loo fi wax sànq ne boo xam ne moom tayul jëf ji jubluwul woon jëf ji mooy loo xam ne moo ko bëggoon a def te tamit jubluwul woon mu dal nit loolu dañ naan la par exemple waa joo xamante ne nii day dox muy dox trébucher mooy mu tarxiis xam nga tarxiis bi du moo ko tey di dox di geestu rek wala di wax rek dégg di wax téléphone rekk rekk tarxis ci xottu banaana wala xottu xaal léegi yu muy daanu am benn waay bu newoon ci wet gi rek mu mu mu dal ci kawam waa ji wadd comme que waa ji ku corpulent la waa ji wadd rek jaare fa dee mooy ne tayul woon jëf ji daanoom gi tayu ko xam nga chasseur bi ak boxeur suñu apprenti boxeur bi kook moo ko tay tëb daal di dóor chasseur bi dafa viser gibier bi daal di dóor kii nag moom act bi ci boppam da koo tayul mooy tarxiis gi tayu ko te tamit ka mu dal ci kawam ba muy daanu ba waaj a dee kooku tayu ko voilà léegi exemple yi foog naa mat na léegi nag euh, bu bu mbir yooyu leeree léegi nag kon ñett yaangoo kon bi ci njëkk mooy rey goo xam ne waajee ko tey xatlul amdi ak rey boo xam ne shibhul amdi ci waa jumhur loolu waa jumhur a ko wax léegi comme ko wax nañ la Maliki yeeg ñoom imaam Ibn Hazm ak imaam Layth ñoo ci d'accord kon kan moo d'accord ci lool ñoo ñi ci des ñi ci des voilà mooy Hanafiya yi dans leur ensemble quoi mais seen biir boo demee am na ay wuute nan la ñuy définir ñoom euh, nan lañuy ñuy définir shibhul amdi rey goo xam dafa niroog lu ñu tey loolu ci définition bi ñoom xanafiya yi même ñaari ñetti imaam yu mag yi ci ngiiru xanafiya yi ñoom d'accorduñ ci nan lañ koy nan lañ koy définir imaam abu xanifa ni mu koy définir ak as-saaxibaani di imaam abu yusuf ak imaam euh, muhammad ibn al-hasan Euh, euh, Ash-Shaybani rahmatullah alayhima ñoom bokkuñu ku nekk mooy bokkuñoo ak ñoom ñaar bokkuñu li ñu ko définir ak seen sëriñ di imaam Abu Hanifa mais dans l'ensemble la ñuy wax fii quoi mënuñu dugg tamit ci détail yooyu naan diw ak diw lii wax te ci même ngir bi la comme que ñoom ñëpp d'accord nañ ne existe na dañ naan xanafiye yi shafi'iye yi ak xanaabila yi rahmatullah ala al jami' ñoom ñëpp d'accord nañ ne shibul amd existe na léegi nag mu des maliki ki ñoom ñoo ne loolu amul loolu ñun reconnaître ñu affaire boobu quoi rey daal soit waa ji moo ko tey walla dafa juum léegi nag ginnaaw kon biñ paree ci définition yi léegi ak xam ak xam lan mooy mbir mi lan mooy reyu tayeef kon joxe nañ ci exemple xam nañ kon mooy lan léegi léegi ku rey nit te tay ko moom lu ko ciy fekk ana lan moo ciy fekk nit koo xam ne dafa rey hein non dañ naan la kooku moom li ko ciy fekk mooy an nafsu bin nafs kooku mooy kooku dañ koy rey kooku noonu si kooku dañ koy faat waaw moom moo faataati moom kay kaay comme xad kil xad moom rey na waaji moom kil naahu dañ koy kil moom it waaw ku kil benn waaye rek kil naahu moom it dañ koy rek ndax suñu boroom moo ne kutiba aleykumul qisaasu fil qatla waaw mooy maa dogal ci yéen farataal ci yéen al qisaasu mooy moom la tubaab yi di wax loi du talion fil qatla ci rey daa joo xam ne moo tey rey kooku dañ koy rey te nag ci loolu gis nga loolu la suñu boroom ne walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab gis nga nag am ngeen ci ci ci ku ray ñu ray la xayaatun mooy ci la dund gi nekkee ah. yaa ulil albaab yi ñu am xel gis nga boo gisee réew yi nga xam ne dañuy dañoo laxisme ci côté boobu naan ay droit de l'homme loolu c'est plutôt droit du tueur ñoom ay droit du tueur lañu yor mooy le tueur moom a beaucoup de droits moom le tueur a beaucoup de droits waa ji nga xam ne moom moom moom la rey daanaka kooku moom amul dara amul dara parce que nga nekk fi looloo tax rey yi bari ne gaa yi bu ñu xamoon ne an nafsu bin nafsi la laa wax wa katabna alayhim fiha anna nafsa bin nafs farataal nañ leen ci ñoom bindal leen foo seen téere ba ne leen na nafsa bakkan ku ko fi tuur bi nafsi si lay tuur dañuy tuur sa bakkan waaw léegi nag loolu gis nga bu leeroon gaa yu bari dinañ bàyyi rayaate bi ñuy def xoolal ma agresseur yi nga xam ne ñoom pour nangu alalu nit jaral na leen ñu faat ko mais bu ñu leen jàppee nu ñu leen def tëj leen quelque kii wala benn waay bu ñëw ray nit nga dóor ko xaw ma vingt ans xaw ma de de réclusion criminelle assortie de vingt deux ans de sûreté xaw ma nu ñu koy tuddee ñoom meetar xam nga yooyu yooyu c'est simple loolu waa ji danaan te bu demee kaso bi bëgg a génn day jéem a joxe bon bon comportement ñu naan waa ji c'est un détenu modèle ah détenu modèle la léegi nañu ko ba non kooku deesut ko looloo tax affaire yi bari ñaata meurtre ngay dégg xoola pays occidentaux yi rek ñaata meurtre ngay dégg par par par par lan par par par par jour xoola États-Unis yi ñaata meurtre mooy am moo fay am par jour New York rek ville bu mel ni New York buñ la waxee statistiques yi da ngay waaru ne xam nañ ni du mujj fenn tout le temps nga dégg ay ay kalash yi les kalash parlent tout le temps kalash ni kof yi di waxtaan waaw ñii ñii yëngal bu baax ñu leen di yëngal bu baax di rayaate rek ndax lan xam nañ ne lii du mujj fenn comme que du mujj fenn nag on fait ce qu'on veut nag xamul lool l'islam moom an nafs bin nafs léegi euh, mu des léegi est-ce que képp ku rey ko ne lañ koy rey dañ naan la saa dépend ça dépend tamit mooy moo ko tey rey mais bu dee ne daa am yoo xam ne nag ci lañuy teggee affaire yi quoi mooy ci la ñuy teggee ne waa ji kenn du ko teg peine bi malgré tout euh, si moom moo rey waaye kenn du ko rey parce que lan parce que mooy soit gaa yi gaa yi ndax euh, euh, kenn kenn ci gaa yi mooy ci ñi nga xamante ne ni ñi ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñooy ñooy waa ji te ñu ñoom dañ ne Euh, no ñun baal nañ ko ko quoi kenn rek bu nee baal nañu ko kooku deex ma kenn dootu ko def dara bu kenn nee baal nañ ko c'est fini ah waaw mooy amul ah non non non ñun d'accord yéen ñépp bu ngeen ne man d'accorduma ah <coughs> bu même bu ngeen ne euh, d'accord ngeen mais am na koo xamante ne nee na moom baale na jeex na jeex na kay. jeex na fa man ufiya lahu min axihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan waaw mooy ne gis nga il suffit kenn kenn ne man baale na ah waa ji gaa yi nag affaire bi day teggeeku ko day teggeeku loolu bokk na ci yi nga xamante ni day day teggi day tax waaju rey kenn du ko rey moom la alayhi salaatu salaam ne ci xadis boo xam ne bu seydna abu hurayra mu ngi ci saxiixayn mu ne man qutila lahu qatil fa huwa bi xayri nadarayn imma an yu an yuudaa wa imma an yuqaat mu ne képp koo xam ne dañ koo rayal dañ koo rayal nit ñaari am na ñaari choix soit mu ne ah nañu fay waa ji niñ ko rey moom daal liñ d'accord ñoom mooy mooy awliya u waajeeg ñooñu ki ñu rey ay mbokkam na ñun déedéet daal waa ji dafa suñu mbokk ñoom ñun dañ koy raj waaw waaw non yu daa mooy soit ñu joxe diya wala an yuqaada walla ñu jàpp waa ji daal di koy teg pen yi mu teg waa ji mooy rey ko waaw ne léegi ñun kon ni ñuy def mooy waa ji nañu jox ndàmpaay léegi ñoom ñooy xool seen biir euh, daldi xool nan lañuy xoole ana naka lañu koy euh, euh, euh, ñaata lañuy joxe man nañ na nag sans gëléem la mais ñoom léegi buñ dàqooree waxtaan léegi mooy équivalent nga ne mais léegi sans gëléem moom foo koy jële ñu ne la équivalent wam ci xaar alal ngay jël daal di koy joxe waaw ngay daal di jël mbir mi daal di joxe équivalent wu loolu acca joxeel te bu boobaa moo koy joxe waa ji ci boppam moo koy joxe waa ji ci boppam waa ji rey moo koy joxe ndax lan moom moo ko tey ci alalam la tibb waaw patrimoine am patrimoine la ñu naan téqéet daal di joxe ndax moom moo ko tey é moo ko tey moom patrimoine am ay wë ëcc leen amul naan non waa ji day wan a mbokk yi dajaloo non moom ci boppam na ko fay nañu jël mbiram bu jaree ñu saisir yenn bien dañ koy saisir ah si ah, non non non dañ koy saisir si dañuy saisir lépp daal di koy joxe ah la de wala gaa yi waxtaan mooy ñu waxtaan seen biir ne léegi ñun daal. nañu xool ni ñuy def après gars yi ñu def waxtaan seen biir ak mbokk ak waajaray gars yi d'accord ñu ne léegi daal moom na joxe sàngam après après ñu daldi eh, bon ñu jàmmoo gars yi fay mu jeex waaji fay mu jeex no bu dul loolu wala kenn ci ñoom kese moo tax ay sama yoon newu ci non non diw mi amu ci droit non ban ci am droit bu nee baale naa baale na c'est fini yéen ñi ci des même bu ngeen baalewul c'est fini c'est waaw ma ne c'est ngeen ci dara voilà ndax wa man qatala mu'minan mu xata'an loolu mooy euh, euh, kii diya bi boo côté euh, gaa yi bu ñu bu ñu jéggalee c'est fini jeex kon loolu la léegi nag mu des beneen côté bi eh, mooy dañuy gàttal nag mooy léegi ñooy waa kon soit kon ku rey bu te ko soit gaa yi gaa yi daal di koy baal kenn walla kenn kese ci ci ñi nga xam ne ñooy mbokk waa ji wala wala ñu daal di koy teg mbir wala ñu waxtaan ba juboo ci ay kàddu léegi nag am na benn affaire mooy waa léegi bu dee am mbooloo am mbooloo ñoo faat benn waay nag ñoom ñépp participer nañ ci rey waa ji mais kooku léegi moom lu ñuy def ñoo ko tey ngir faat waa ñoom ñoo ko tey ngir faat waa ñu faat waa ji léegi ñu faat waa ji léegi ñoom est-ce que ñoom ñépp lañuy jàpp daal di kilandoo kon bu dee kenn jéggalu leen ah dañ naan <laughs> ah, loolu boroom xam-xam ni dañ cee wute ñoom par exemple ku mel ni waa jamaahir dañu ne muy ñoom imaam Abu Hanifa imaam Malik ak imaam Shafi'i ak li gën a siiw ci ngiru ci wa ci wax yi jële ci imaam Ahmad kene ñoom dañ leen di rey ñoom ñépp ñoom ñépp la ñuy ndax ñoom ñépp ci bokk ñoom ñépp la ñuy ndax ñoom ñoom ñépp ci kii ñoo ci ànd ah waaw ah am na nag ñu ne bon no non non non non kenn du rey mbooloo ndax benn ndax kii loolu am na beneen benn wax la buñ jëlee ci imaam Ahmad du ñu rey mbooloo mi yëpp ndax du ñu rey benn nit. ku mel ni ñoom imaam Rabia sëriñu imaam Maalik boobu tamit loolu la wax waaye loolu noonu incha allah mooy li gën a dëgër que ne mooy li wax bu njëkk bi ndax ñoom ñépp amul lu tax nga rey kenn ki bàyyi ki ci des non mooy ne ñoom ñépp ñoom ñoo ko defandoo ñoom ñoo ko defandoo kon ñoom ñépp te loolu li koy wane mooy Seydina Umar ibn al la mu waxoon. ne eh, <laughs> eh, fekk am benn xale boo xam ne dañ ko rayoon mu ne gis nga waa Sanaa ñépp bu doon waa Sanaa ñépp ñoom ñoo bokkoon rey ko te mu ngi sax imaamul Buxaari ñoom ñépp la qataltuhum jami'an ñoom ñépp laay boole rek te na ko noonu it même bu dee ne jële nañ ko ci yeneen saxaaba ko men Seydina Ali ak Seydina Abdullah ibn Abbas ci sanad yoo xam ne yu da'if lañ imaam Abdullah ibn Abbas par exemple mu ne bu bu bu cent personnes rayoon benn ñoom ñépp la ñuy waaye jëfu Seydina Omar wax bi mu wax ne ba bu waa Sanaa daje woon ñoom ñépp ngir rey benn gone googu noonu ñu rayoon la qataltuhum waat naa ne man Seydina Omar dinaa leen ray ñoom ñépp mooy loolu mooy ne mbooloo moo xam ne dañoo nekk cinq personnes kawule ñëw kër jàmbur daldi koy rey ñu jàpp leen démasqué leen kenn jéggalu leen lépp luy tax kooku kenn du ko ñoom ñëpp lañuy rey ñoom ñëpp am na façon boo xam ne kenn du ko jéggale mooy yenn yi boo ko defee bañ ba laata ñu lay jàpp min qabli an taqdiru yi loolu mën nañ laa jéggal ak yu mel noonoog di xool mais buñ laxasee jàpp ba ëndi la ci juge bi euh, preuve yëpp leer ba nga xam ne dara desul ngir ñu ray la loolu moom dañ lay til voilà mais avant loolu mbokk yeeg yooyu man nañu waxtaan ak xool naka lañ lay jéggale léegi kon ci gàttal kon loolu mooy ray boobu léegi mu des bi ci des mooy shibhul amdi ah léegi shibhul amdi moom gaa yi nga xam ne moom dafa niroog loo xam ne euh, bon mooy mooy <laughs> exemple yi ñu waxoon ne mooy mbir mi dafa niroog mooy waajoo xam ne da da ko doon yar waajoo doon dóor di ko yar far mu jaare fa faatu waajoo xam ne yow yow da danga ko ab sàcc mu sàccee daw nga topp ko topp ko topp ko xam ne rëcc na la nga jël eh, aw xeer xaañ ndeke ci lëndëm gi yow xamoo ne sax dal na ko nga dëpp sawaay ca suba ga ba mu leeree ñu daal di gis ñu daal di gis que ne ñëw tàgge ko ne ko ne waaja di dee na feey lañ ko fekk ca biti mu leer na mooy yow xeer won ko dóoroon moo ko rey jële mais loolu euh, euh, <laughs> léegi kooku noonu lan mooy àtteem léegi kooku par exemple lan la ñuy teg waa ji def loolu kooku diya lay joxe waaw moom diya lay joxe mooy day joxe diya liñ la waxoon sànq mooy ci ñan lii mooy maaliki yi bokkul ci lii rahmatullah alayhi ndax reconnaître yu cas bi mais ñu ëpp ci boroom xam-xam yi reconnaître yi ci waa jumhur ñoom dañu ne kooku ki ray ray bu niroog ray goo xam ne rayu tayef la kooku day joxe diya voilà kooku nag cette fois-ci nag mbokki waa ji ñoo ko ci jàppale mooy du waa ji lañ naan yow léegi é kaay nga joxe lépp ci sa alal sa patrimoine la ñuy tibb sa sa is sa sa fortune non waa mbokkam yi mooy ñi mu bokkal baay léegi nag amul non man sama yoon newu ci ñun on moom yëfam la sa non yëfi individualisme yooyu dafay amul yenn yi moom ay àtte la léegi ay meroo ngeen ak doodu ngeen woon tuddante loolu du ci dara lii àtteb sharia ay nga naan non moom moom ba ma gëjee dégg doonuñu woon waxtaan man sama yoon newu ci déedéet yéen bokk baay yéen la yéen a koy fay yéen koy fay waaw ah, yéen a bokk geño yaa yéen koy fay par force ak nu seen diggante maroon a mel neex naam neexul ak ñagas naam ñagasul ak yépp ci yem yépp ci yem dangay fay yéen a koy fay yéen koy jàppale fayal ko ci wa boobu ndax mbir mi du lum tey contrairement waa ji tey moom moom dañ koy mbugale le fait que yow acca fayal voilà yow fii mu ne moom dangay fay fay bu mat sëkk ngay fay di gu mat sëkk ngay joxe léegi ak dangay kafaara teg ci tamit ndax la alxuraan ne wa man qatala mu'minan xata'an fa tahriiru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahliha mu ne képp koo xam ne dafa faat ab jullit way ngëm yàlla fekk kooku ci njuumte la kooku day def lan raqaba mu'mina day goreel jaam teg ci diya goo xam ne moom lay joxe moom lay joxe euh, ci mbokki kamu léegi nga ne ma noofu noonu eh fii nii waxul shibul amdi ah non non kii la quoi kii kii kii ku juum la wax ah ñu ne la loolu par exemple wax gi ñoom Shafi'i yi eh, eh, eh, ak Hanabila yi ñoom ñoo ne loolu da koy def mooy ñoom ñu reconnaître ko ne loolu day war ci moom même bu dee ni kële. ndax dafa niroog rayu ray bu dee ne rayu ki ki nga xam ne tayul mbir mi dafa rey te tayu ko moom lañ ne mu def lii mais ki nga xam ne moom bosam dafa niroog lu ñu tay kook kay ala baabi awla kook kay à force yori kon ñu ne kooku kon moom day def lii bu dee ne ku gën a suufe la teg ne moom day kafaara ki nga xam ne tayul dafa juum kon nag kii moom fu mu jaar moom it day kafaara sauf que par exemple Hanafi yi rahmatullah dañ ne noonu kafaara gi moom warul voilà moom moom war kafaara gi warul waaye amaana bon def li li Hanaabila yi wax ak Shafi'i yi rahmatullah alayhim amaana mooy li gën dëgër ndax tamit mooy loolu la quoi bu dee ne ki gën a suufele te mooy dernière partie bi ki nga xam ne dafa rey te tey ko kooku noonu lañ ne moom waajooju la alxuraan ne kooku fa tahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahli non seulement day day day joxe diya non day day goreel jaam joxe diya kooku kay kooku kay daanaka wax ko nag waa ji nga xamante ne nii euh, euh, mooy waa jële ki nga xam ne moom juu daa xaw a lu ñu tey bu dee ku juum la ñuy wax lii koo xam ne ku ñu tay lay gën a nirool kooku wala baa bi aw la léegi nga oh, waa ji léegi bu manula goreel jaam na ah ñu ne la kon kooku diya bi moom da koy joxe te diya bi ah mooy lan sans gëléem yi ah wala équivalent am yoo xamante ne nii taxawal yoo xamante ne nii quarante ndax yonent ma lay saab saab loolu la wax <laughs> mu ne day nekk mi atu mi atun min al ibil arbauna fii butuniha fii butuniha awlaaduha yoo xam ne ka quarante ci cent yi ci cent giléem yi dañuy ëmb dañuy ëmb léegi boo amul géléem yooyu équivalent ngay xool ci alal nga joxe ko léegi léegi kon mu des kan waaw mooy bu ma amul jàmm nag suñu woroom ne ne waa bi mu waxee ne bu ndax aay bi dana wa man qatala mu'minan xataan képp koo xam dafa rey julli te ta eh, ci ci njuumte fa tahriru raqabatin mu'mina day goreel jaam boo xam ne bu gëm yàlla la wadiyatun ak ab boo xam ne musallama lay jébbal ilaa ahliha ci ñoñu waajamu rey illaa ay yasaddaqu suuf gaa yi daal di bon bu dee gaa yi dañ ne ko noonu léegi ndax tamit yii nii yépp àqu gaa yi laa bu leen neexee ñu ne non baal nañ ko lépp quoi même diya beeg yooyu yépp may nañ ko waaji garaawul mu ne nag bu dee ne nag dafa nekk ci ay nit ñoo xam ne fa in kaana min qawmin woon lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina bu dee ne nag waa ji dafa bokk ci ay ñoon ñoo xam ne ñoom seen yéen seeni noon lañ mais waa ji ci boppam jullit la ñoo ñu seeni noon lañ ñoom ñam bokk mu ne da ngeen di joxe tahriru raqaba da ngay goreel jaam mu'mina boo xam ne bu la mu ne wa in kaana min qawmin baynakum wa baynahum mithaq bu dee nag dafa nekk waajoj da waa ji ñu reyu noonu dafa bokk ci ñoo xamante ne yéen da ngeen am ak ñoom ay pacte fa diyatun musallamatun ila ahli da ngeen di jël diya boo xam ne moom ngeen di jox ay ñoñam wa tahriru raqabatin nga teg ci goreel jaam mu'minatin koo xam ne ku gëm la léegi nag boo amul jaam boo mën a joxe yooyu fa man lam yajid fa siyaamu shahrayni mutatabi'ayni tawbatan min allah wa kaana allahu aliman ku amul lool nag jaam yow ni ngay def da ngay woor ñaari weer yu tegaloo te nag na ngeen xam ne wa kaana allahu buur yàlla nekkoon na te du deñ di nekk noon la masamel aliman di aji xamaa koon bés da nekk leen fi nag di jéem a tappale tappale lu bañ koo def wala ngeen naan affaire bi yàgg na amaana bon pen bi dañ na déedéet in kaana aliman hakiman te ko xereñ àtte la àtte bii mu teg nga naan diis na mais bakkan moo diis moo tax diisul ñaari weer boo amul jàmm boo goreel te fii moom koo fiy goreel yow kay kon mooy da woor ñaari weer rek voilà mooy diyatun kon musallamatun ila ahliha ngay joxe kafaara gi mooy kon dangay ngay lan mooy da ngay joxe diya après nga goreel jaam boo trouvéwul jaam <laughs> te loolu moom mooy li nga xam ne mooy li li lëng léegi amoo fi jàmm booy joxe kon nag li ngay def mooy dangay ngay woor ñaari weer yoo xam ne yu successif la weer woo xam ne du nag janvier février ah mais lii est-ce nit ñaa ngi koy doxal <laughs> yéeme na de ñaari weer yu tegaloo nga woor ko waaw amul weer jour bi dañuy dañuy aay ci woor déedéet jouru ah yi non dañuy tere ku woor jouru euh, samedi bu dee doo woor benn bés bu ko jiitu wala non yooyu yëpp amu ci lépp ngay woor lenn daal ngay def bu tombeek tabas ci jour boobu doo ko woor te garaawul dañ ko ciy teggi dañ ko ciy élimine ndax bokkul jour woor ko dafa xaraam ak korite jouru korite après nag ca suba ga amul waaye damay kiiw ak jël non dangay continuer ba ñaari weer yi mat weeru julli nag pas janvier février mars de déedéet kon loolu mooy li jëm ci waa jooju léegi nag mu des ah, mooy waa ji nga xam ne nag reyu tayif la waa ji nga xam ne moo rey ni téll waa ji daal di ne këlëb non manaan moo ko tey mooy xata mooy xata njuumte gi bi nga xam ne rayu njuumte la rayu njuumte la mooy waa ji tayu ko mais mu faat waa ji quand même mais tayu ko quand comme ni exemple yi ñu la joxoon rek <laughs> waa ji doon fo puus benn waaye mu faatu waa ji doon daanu tarxiis di daanu am kum laa waa ji wadd day faat jaaree faatu waajoo xamante ne nii danga yooyu jile waa ji doon tiire gibier bi wala waajoo xam ne centre de tir bi la nekk di jàng di jàng di jaay kii la zoro moomu di tiire far benn apprenti di romb ko waa bàyyi ba mu viser nag mu romb waa toj bopp bi xam nga kooku tay ko mooy moom cible ba mu doon tiire ngir ñu xam ne waa ji léegi aay na ci ci ci tiire nekkul woon waa ji léegi nag léegi léegi ku ko def léegi te kook lan moo ko ciy fekk kook dañ naan la kook di ak kafaara moo ko ciy war waaw kooku day joxe diya day kafaara ndax aay biñ la waxoon sànq wa man qatala mu'minan xata'an fa tahriru raqabatin na wa diyatun musallamatun ila ahliha kooku day joxe lool léegi eh, diya bi nag moom moom yu bari yooyu muy joxe wala équivalent loolu nag ay géñoom ñoo koy joxe mooy ñi mbokkal baay ñoo koy ñoo koy joxe kafaara ji nag ci alalam lay jóge mooy jaam boobu ñu la wax muy goreel ci alalam lañuy ñuy jël équivalent loolu daal di ko ciy génne léegi nag bu dee amul loolu kon nu muy def day woor ñaari weer waaw am na nag am na bon walla nañ nañ bañu dugg ci détail euh, ci détail ndax bon heure bi jot na te tamit day gën kii rek mooy ne daal kon kooku looloo ko ciy fekk mooy waajoo xam ne xam nga lii nii bokk na ci mooy waajoo xamante ne nii day dawalu otoom yépp ay nit daal di accidenté gaa yi dee mais teyu ko xam nga mais kan moo accidenté moom la moom lool rayu kenn du ne ko yow kaay ñu pendre la léegi déedéet moom moom lool rayu kooku day joxe diya kooku day joxe diya ndax lan ndax waa ji moom tayu ko ci e, kiiwu tayee fi bokku bokkul ci ñi nga xam ne moom moo ko tey ah! léegi kon loolu la kon moo nañu yem noonu kon ci yëf yi ci masala boobu insha allahu taala